بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi nag leen di nuyu yéen waa fiqhul azkar tey ñu am ñaan gu ama am solo goo xam ne yoona bi sallallahu alayhi wa sallam dafa santaane ñu di ko jëfandikoo ngir delloo pexem seytaane yi nga xam ne dañoo féttéerlu euh, mu ñaan goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo na ko jamono bi nga xamee ne ay shayatin Euh, jëm si woon nañ ci moom muy ñaan goo xam ne amul kenn koo xam ne jëfandikoo na ko ci ak dëggu ci kanam ku seytaane jàpp lu dul nga xam ne seytaane soo see jàpp dana ko bàyyi aawdu maa ngi làqutu bi kalimaatillahi ci baati yàlla yi nga xam ne attaamaati ay baat yu mat sëkk lañ waxoon nañ ne baati yàlla yi mën na am mu doon baati yàlla yi nga xam ne ci lay amale wala baati yàlla yi nga xam ne ci yoonale muy alkalimaatul kawniya wala alkalimaatu sharciya allati baat yi nga xam ne wala baatam yi nga xam ne laa yu jaawisuhun na mënu leen mënu leen a jéggi barun aji baax wala faajirun wala ab kàccoor loolu nag daf nuy xamal ne kon alkalimaat alkawniya lay wax muy baat yi nga xam ne ci la yàlla sunu borom di amale yooyu ay baat la yoo xam ne borom bi Euh, daf ci wane not gu mu not ñëpp ndax ku baax ak ku kàccoore ñoo ca yam ku ci yàlla ne deel da ngay dee ku yàlla ne tawatal da ngay tawat ku ci yàlla ne ñàkkal dangay ngay ñàkk baati yàlla yooyu nga xam ne ku baax ak ku kàccoore kenn mënu ko cee jéggi ci lay làqoo min sharri ma xalaqa ci ayu lépp loo xam ne yàlla moo ko bind wa baraa lépp loo xam ne yàlla moo ko bind wa daraa ak lépp loo xam ne yàlla moo ko bind euh, daraa ak baraa ak xalaqa yépp li muy tekk mooy bind wa min sharri ma yanzilu ak ayu lépp loo xam ne dana wàcc min as-sama tukkee asamaan xam nga ay yi bàyyi asamaan yaatu na lool léeg-léeg ñu ne diw day euh, ak dënnu moo dal ci kawam ak dënn ku ne xam ne ne asamaan la bàyyi ko léeg-léeg ak melaxat ne tay doomu aadama am jafe-jafe e, melax ana fu mu bàyyi ci asamaan léeg taw bu rëy rëy ñëw lor doomu aadama fan la bàyyi ko asamaan lépp loo xam ne aw ay la bu bàyyi ko asamaan maa ngi cay muslu wa min sharri ma yaaruju fiha ak ayu lépp loo xam ne day yéeg lépp loo xam ne day yéeg asamaan e, lépp luy yéeg maa ngi muslu ci aw ayam te yi nga xam ne day yéeg te am ay ay kenn ko xam nu mu toll amul wa min sharri ma daraa fi ardi ak ayu lépp loo xam ne yàlla daf ko bind ci suuf lépp loo xam ne yàlla bind na ko ci kaw suuf te mu amu ay rek maa ngi làqu ci kanam sunu borom subhanahu wa taala ci ay woowee yi dox ci kaw suuf ak yi nga xam ne dañuy matte te kuñ matt boo moytu sa bakkan des ca borom danga reeg yépp nga ci biir min sharri ma yaxruju minha ak ayu lépp loo xam ne day génn ci suuf lépp loo xam ne borom bi euh, dafa dogal mu war a génn ci suuf lépp lu ci amu ay maa ngi cay muslu wa min sharri fitani leyli wa ak ayu fitna yi guddi yi ak bëccëg yi fitna yi nar a am ci guddi yi ak fitna yi nga xam ne dañoo nar a am ci bëccëg yi tëdd euh, ay sàcc daj fa mu newoon léeg-léeg mu tëdd euh, fa mu dëkk fa tëddoon lakk yëpp lépp loo xam ne fitna la joo xam ci guddi lay ñëw rek wala fitna joo xam ne day ñëw ci bëccëg maa nga cay làqu wa min sharri kulli taariq ak ayu képp koo xam ne aji rañaan la di fëgg guddi ah illa taariqan lu may aji fëgg joo xam ne yatruxu day fëgg bi xeyrin ci aw yiw yaa rahman lépp nag maa ngi koy ñaane ak di ko liwaayoo ci sutur yi nga xam ne mooy arrahman nga xam ne moo làmbu yërmaande yi addina lépp lépp lépp lépp ba mu daj kapp kon ñaan gi jullit bu nekk war na koo mokkal ndax nag jullit léeg-léeg mu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne si day jaadu ci moom mu am yu mokkal yoo xam ne ci ñaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lay bokk ba man caa fegu man caa aaru ki nga xam ne daal xam na ñaan gi dooleem du ko werante waaye koo xam ne itam xamut ñaan gi na ko daal di mokkal dafa si yéene bu koy jëfandikoo mu am ci yéene ju toll ne Euh, maa ngi jëfandikoo loo xam ne waxyu la mi ngi bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla seedeel ci alquran ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuxa du tudd ci ay neen du tudd ci ak bànneex lépp lu muy wax rek waxyu la te waxyu mooy lu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla defal dégg ak topp wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man أسلمت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق سياقي